أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا sunnata allahi fi alladina xalaw min qablu walan tajida li sunnati allahi tabdila yasaluka annaasu an alsaaca qul innama cilmuha cinda allah wama yudrika lacalla alsaacata takunu qariba inna allaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira xaalidina fiha abadan laa yajiduuna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnaari yaquluuna yaa laytana ata'na allaha wa ata'na arrasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا لعنا كبيرا وكثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 إنا عرضنا الأمان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم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 hatta ashrafna ala almadinati fa qaala hadhihi taaba mu ne dañoo dëg dëgmal ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge Tabuk mbete ñu daal di ñëw seen madina mu daal dëkk bi moom mooy taaba gisoon nañ tamit baabu laabatayil madina bunt bi nga xam ne mooy wax ñaari pënd yi nga xam ne daa am ay xeer yu ñuul yi nekk ci euh, euh, yu wër madina gisoon nañ ci xadiis sayyidina abu hurayrata ta'ala anhu bi nga xamante ne daf wax naan law ra'aytu dhibaa'a bil madinati tarta'u ma za'artuha bu ma gisoon kéwal day kéwal ñuy di euh, foraatu euh, doonuma leen rëbb duma leen laal mu ne ndax qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ma la ma bayna mu ne ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa ne diggante ñaari tund Madina yi ñoom ñëpp dañoo euh, maanaam dig ci diggante bi lépp dafa nekk lu ñu ormal maanaam xaram la gisoon nañ tamit baabu man raxiba anil Madina mooy buntu ki nga xamante ne dafa sukk Madina ñu gisoon ci xadiisu sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi naan yatrukuuna al madinata ala kaanat laa yaxshaaha illa al-awaaf yuriidu awaafa as-sibaa'i wat-tayr wa aaxiru man yuhsharu raa'iyaani min Muzaynata yuriidaani al-madiina yanayqaani bi ghanamihimaa fa yajidaanihaa wahshan hattaa idhaa balaghaa ahsaniyata al-wadaa'i kharra 'alaa wujuuhihimaa mu ne ñi nga xamante ne ñoom mu ne Madina lay nit ñi di nañ bàyyi Madina dañ koy bàyyi bu ci li gën li nga xamante ne noonu la nekke maanaam mooy li gisoon nañ ne amara ma kanat tamit bi sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wax ne moom la déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne li gën bi maa gën a rafet waaye gën a matala dëkkuwaay ni mu nekkee waaye dara kenn du fa duggati maanaam lu dul ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñiy foraatu ci ndegment yi ak picc yi te li nga xam ne ñuy mujj ñi nga xam ne ñoom la ñuy dekkal maanaam ñoom la ñuy pang mooy ñaari sàmmkat yoo xamante ne dañoo jóge ci ma dañoo bokk ci na ñu ñëw ci Madinatul Munawwara euh, ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ñu afdalu salaati wassalaam euh, ñu ñëw bu ñu ñëwee euh, di ñu ñu ñuy ñuy ñuy sàmm di yuuxu seen seen jur gi waaye bu ñu ñëwee ba yegg ci Madina rek maanaam ñu daal di gis ne amul kenn dara lu fa nekk kenn dëkku fa ba bu ñu yeggsee nag ci hadiyatul wadaa ñu daal di rot maanaam ci seen xar kanam yi naka noonu tamit gisoon nañu hadith sayyidina Sufyan ibn Abi Zuhayr radiyallahu ta'ala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daf doon wax tuftahul yamanu fa ya'ti qawmun yubissuuna fa yatahammaluuna bi ahlihim wa man ataa'ahum wal madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun mu daal di tàmbalee noonu waaye naka noonu lay waxee ci Sham itam naka noonu tamit moom lay waxee ci Iraq mu ne dinañ leen ubbi dëkk yooyu yëpp nit ñi nag dañuy ñëw euh, bu ko defee ñuy wal man ñuy daaw gaaw di dem ci dëkk yooyu bàyyi nag Madina maanaam yóbbaale seen mboole seen mbooloo ñi nga xamante ne moom lañu amee ak seen euh, ak ñi ñu leen topp yóbbaale seen ñoñeeg ñi leen topp waaye nag wal madinatu xayrul lahum law kaanu ya'lamun waaye Madina de moom moo gën ci ñoom ay bu ñu xamoon gisoon nañ tamit baabul al imaanu ya'rizu ilal madina ne ngëm yàlla day daal di dem maanaam delluwaat duggaat ci euh, laqatuwaat ci madina maanaam fanaani ji fa mu ngi gisoon xadiis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne innal imaana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu al hayyatu ila juhriha mu ne naka ngëm yàlla de dafay fanaani madina maanaam day dem làqatu ji dugg ci biir Madina comme ni nga xamante ne noonu la euh, euh, jaan bi di demee di duggaat di làqatu ci waat di fanaani di waat ci euh, maanaam am paxam naka noonu gisoon nañ ci baabu ismu man kaada man kaada ahlal Madina buntu ki nga xam ne mooy tëralal pexe namm lu ñaaw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Madina ñu gisoon ci xadiis sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yakiidu ahlal madinati ahadun illa maa kama yal maa'ul milhu fil maa mu ne amul kenn du kuy tëral pexe di jéem lu bon ci waa madina lu dul ne dana seey maanaam ci biir sawara comme li nga xamante ne noonu la euh, xorom di seeyee ci biir ndox naka noonu gisoon nañ ci baabu ataamil madina buntu tabax yi nga xam ne ñoom ñooy tabax madina yi mooy immeuble yi maanaam ñu gisoon ci hadith sayyidina Usaamata ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu mu ne ashrafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala utmin min atami al-madina fa qaala hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi'a al-fitan xilaali buyutikum ka mawaqi'a al-qatri mu ne dama gis mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tiim madina daa di maanaam daa daa daa di tiim tamit tabaxu madina yi maanaam ñëw seen gis madina ak tabax yi mu daal ne ah ndax gis ngeen li may gis ndax man de maa ngi gis bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu fitna yi nga xam ne ñoom ñooy wàcc ma maanaam fitna yi di di di jaar seen diggante kër yi nga xam ne noonu lay to maanaam euh, noonu la toq ndox yi taw yi maanaam bu ñuy wadd fi nga xamante ne moom la ñuy wadde gisoon nañ tamit baabul laa yadxulu dajjaalul Madina maanaam bunt bi nga xam ne mooy wax ne dajjaal moom du dugg Madina ñu gisoon ci xadis sayyidina Abu Bakr bi radiyallahu taala anhu mu a laa yaddu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yadxulul madinata ru'bul masih dajjal lahaa yawma idin sab'atu abwaabin ala kulli baabin malakaan mu ne tiitaangeeg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tiitaangeeg uh, maanaam rëngi-rëngi dajjal maanaam masihu dajjal du dugg biir madina te bis boobu day fekk madina am juróom-ñaari bunt bunt bu nekk ci kanamam ñaari malaaka ñoom ñoo fay taxaw naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na ala anqaabil madinati malaa'ika laa yadxuluha laa yadxuluha at-taa'uun wala daj wala dajjaal mu ne ci uh, mbedd madina yi dafay maam mooy mbedd yi jëm madina buntu mbedd yooyu dana am ñaari malaa'ika yoo xam ne maanaam dana am ay malaaka yu fa nekk ba nga xamante ne dafa tax dafa am malaaka yu fa ne ba nga xamante ne dafa tax ba mbas du fa dugg naka noonu dajjaal du fa dugg naka noonu gisoon nañ ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa min baladin illa sayatuhu dajjaal illa makkata wal madina laysa lahu min niqaabiha naqbun illa alayhi malaa'ikatu illa alayhi al malaa'ikatu saafina yahrusunaha thumma tarjufu al-madinatu bi ahliha thalatha rajafatin fa yax fa yukhriju Allahu kulla kafirin wa munafiq mu ne euh, Madina mu ne amul benn dëkk lu dul ne Dajjaal dina ko joggi ba mu des Makka ak Madina te amul benn mbedd maanaam ci jëm ci dëkk Madina lu dul ne am nañ ay malaaka yoo xamante ne dañ fay taxaw def ay sàppe di aar dëkk bi muy Madina topp nag Madina dana daal di yëngatu maanaam day am benn tremblement bu ci am tremblement de terre boo xamante ne moom moo tax muy sànni képp koo xam ne maam day ci jekk rek di yëngatu dëkk bi di yëngatu du du du du ah nga gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer rek naa feex yi mu leen di sànni ci biti waaw maanaam euh, euh, te naka noonu gisoon nañ tamit hadiisu Seydina euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daf doon wax naan xaddasanaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xadisan tawilan an ad-dajjal maanaam euh, ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñuy nettali daf ñu doon nettali lu bari maanaam wax ju gudd ci dajjal waaye nag bokk na ci li mu wax nag léegi mu ne euh, euh, yati dajjalu wa huwa muharramun alayhi an yadxula niqaabal madina maanaam kon dajjal day ñëw Ah, fekk day ma xaraam ci moom mu mbedd Madina yi maanaam mu dugg ci mu dugg ci mbedd Madina ak li nga xamante ne moom moo ci xew ak waa ji nga xamante ne moom mooy ki gën ci nit ñi jamono jooju ah, ni muy eh, jàkkaarloowee ni muy jàmmarloowee ak dajjal maanaam kon loolu yëpp maanaam ay xadiis la yoo xamante ne day wane ni dajjaal moom du dugg Madina maanaam eh, tey du ci am benn eh, kattan gu mu am maanaam ala sañ-sañ goo xamante ne dana ko am ci waa Madina. loolu yëpp day wane kon gëneelu Madina waaye tamit eh, dajjal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon insha allah ci fitan yi dinañ gën a gis maanaam mbiru dajjal mu ne baabun léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne baabun al-madinati tanfil tanfil xabas maanaam baabun bunte ngi nii al-madinati muy madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam tanfi day daal di setal day dàq al al xabas maanaam li nga xam ne moom mooy sobe maanaam Madina ci boppam maanaam moom ci boppam moo am ak seggu gu nekk ci moom boo xamante ne day day day yëngatu daa iman maanaam yëngatu leer gu ci ne ba nga xamante ne sobe yi dañuy daal di génn naturellement maanaam dañuy génn naturellement ci Madina loolu nag euh, euh, moo tax imaamu Malik rahimahullahu taala daanu toon nangu génn Madina moom daanu toon dem fenn maanaam Madina la daan toog danaan wal madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamun moo tax xadiis boobu la daan laye mm-hmm. ah Madina gën ci ñoom de ay bu ñu xamoon maanaam moom Euh, ak ak yi nga xamante ne moom moo nekk ci suñu buntu bi euh, yooyu la daan wane maanaam comme almadinatu kalkiir voilà moom euh, xadiis boobu la daan war la daan wax maanaam mu ne kon qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab bi lay haddathanaa Amr ibn Abbaas mooy al-Baahili Abu Usmaan al-Basri rahimahullahu ta'aala bokk fukkeelu génération génn na deux cent trente-cinq année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi mu ne qaala haddathana Abdurrahman te mooy al imaam Abdurrahman ibn Mahdi mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy al imaam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri an Muhammad ibn al-Munkadir tam muy imaam bu mag boobu Muhammad ibn al-Munkadir Abu Munkadir Abu Abdullah wala Abu Bakr al-Madani mu an Jabir mu ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala an mu ne jaa dikk na arabiyun benn kaw kaw annabi dikkee na jaa dikkee na arabiyun ak kaw kaw annabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa bayaahu mu jaayanteeg moom alal islam ci l'islam maanaam Zamakhshari nee na Qays ibn Abi Hazim la waaye loolu mënta ne maanaam ngir ne Qays ibn Abi Hazim rahimahullahu taala moom mujjul woon a euh, dajeeg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag fa jaa mu dikkee minal ghadi ci ëllëg sa max mahmuman di aji euh, feebar maanaam yaram bi tàng maanaam mu ñëw ànd ak fièvre maanaam yaram bi tàng fa qaala mu daal di ko wax da ko ak ak akil nii maanaam euh, wàññil ma maanaam dindil ma euh, jaayante gi nga xam ne moom laa jaayante woon ak yow ci islam maanaam nga bàyyi ma ma dem sama yoon fa aba yenente bi sallallahu alayhi wasallam bañ salasa salasa miran ñetti yoon maanaam mooy ne l'islam boo ci xëse ba dugg mënatoo ne dugg naa waaw léegi nag gé maam génnaat naa maanaam loolu mënta ne naka noonu ku dem jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu mu mën a doon mënoo koo def ba pare daal di dellu sax comme ni ko alquran waxe fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi allah wala alayhi allah fa sayutihi ajran azima maanaam ci njànge nii maanaam lool la képp koo xam ne da ngaa firi ci sa kaw bopp rek lëng li nga firi ci sa kaw bopp lay daanu maanaam mënoo jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wa ba pare daal fi fecci kóllëre maanaam ci loolu ci ngay gisee lan moom moo tax ba maanaam ñu ne munoo dugg masalan ci tarixa sàngam ba pare jénn ci mënta ne lu tax parce que jaayante boobu noonu munoo koo def ba pare delluwaat ginnaaw naka noonu hijra munoo koo def ba pare bàyyi ko loolu yëpp ay dafa am ay cosaan ci sharia maanaam hijra maanaam munoo gàddaay benn dëkk ne dama ko jóge ngir dem beneen dëkk te yàlla rek tax ba pare nga jóge waat ci dëkk bi nga njëkkoon a jóge dem dëkk ji waat fële loolu mënta nekk sharia maanaam tey masalan ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge woon ma Makka dem ma Madina ñoom mënatuñu woon a dëkkaat mu Makka abadan maanaam dëkkaat Makka dafa impossible ci ñoom seen jiir dund maanaam buñ fa demee at lañ fa mën a def wala umra wala boog mënuñu faa toog lu ëpp ñetti fan loolu mënta nekk lu tax parce que maanaam dañoo bàyyi woon dëkk bi ngir yàlla mënuñu faa dellu si waat yoonu yàlla xam noonu la mel maanaam mënoo bàyyi dara ngir yàlla ba pare daal di wëlbatiku di ci delluwaat maanaam noonu saa la neexee déedéet naka noonu mënoo jaayante ci lu baax ba pare daal di wëlbatiku dellu si ginnaaw loolu mënta ne loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi ne ko mukk loolu mënta ne maanaam sala samiraari mu daal di fa qaala mu daal di ci teg ne ko al madinatu madina day kalkiir dafa mel ni taalu tëgg bi noonu la mel fii day daal di dàq xabasaxaa xabasaxaa ak sobeem lépp loo xamante ne lu tilim la rek Madina ci jëmbi boppam maanaam dëkk bi moo bindoo noo xamante ne maanaam day rejeté day day day day day day day day lan day day day day day day day sànni maanaam day day day day tax mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkul maanaam ñoom ñoo bokkul ci ñoom ci moom loolu tamit yoon yoon yoonu yàlla tam noonu la mel maanaam lépp lu baax yoon bu baax bu ne noonu lay mel képp koo xamante ne daf ciy dugg nekk ci ba pare yàlla taxulaa jóg maanaam moom noonu la lay taxi nga daal di génn yow tamit maanaam noonu rek lay euh, dégg nga mu ne kon kal kalkiir noonu la mel rek tal fii day daax xabasaha li nga xam ne moom mooy tilimam te boo xoolee exemple bi mu joxe mooy taal taal woowu noonu xam nga buy dindi maam day ànd ak tàngoor maanaam day ànd ak tartar mm-hmm. lool moom moo tax mooy exemple bi nga xam ne moom la alquran joxe ci naafeq yi voilà mu ne mu ne ñoom mu ne aw ka sayyibin minas samaa'i fiihi zulumaatun wa ra'dun wa barqun voilà alquran bi nga xam ne moom moo ne ak sunna maanaam ci naafeq yi mu ne dafa mel ni ka zulum maanaam ah, aw ka sayyibin minas maanaam taw la taw buy dotteeku bu tukkee ci asamaan xam nga taw ñëpp xam nañu yërmande yàlla la alquran ak sunna yërmande yàlla la waaye ka sayyibin minas samaa'i bu tukkee ci asamaan waaye fii dafa nekk ci ñoom bu ñu ci nekkee naa naafeq yi dañuy nekk ci zulumaatin ay lëndëm maanaam ñoom au lieu ñu gis ne taw baa ngi wàcc xéewal la déedéet ñoom dañuy gis ne dafa lëndëm parce que niir yi dafa tax ba gisatuñ jant bi nangam nangam mu zulumaatin ah, ah, wa barqin ah, wa ra'din ak maanaam de de tonnerre lay doon maanaam ak dënnu lay doon ñoom alxuraan buñ ko déggee dañuy mel ni ko dégg dënnu dañuy tiit maanaam naafeq yi noonu la ñu mel euh, euh, raado wa barqun maanaam melax lay doon ci ñoom maanaam ñoom dinañ ci mën a gindeeku ndax melax dafa am leer mm-hmm. leer googu fu wàccee da gis mu leer mooy moo tax mu ne kullama adaa lahu mashaw fiihi mm-hmm. wa idha azlama alayhim qaamu moo tax saa yu taal taal leen rëy rek ñu daal di gis leer gi place bi leer ñu daal di dox maanaam mooy saa yu leen waxee alxuraan ak sunna ba mu dugg leen nag mën na dugg seen xol maam léeg-léeg nga wax leen ko ñu gis ne yii saa yi dëgg la man dinaa góorgóorlu maanaam xool maanaam bu ko defee ñu def waaye wa iza aslama alayhim maanaam ne comme dafa métti xaamu day daal ñu daal di taxawaat mu tàng ñu ne ah euh, affaire bi day lëndamaat parce que lu tax parce que jariñ maanaam ñoom temps bi leen alxuraan ak sunna mën a jariñ wala lu baax wala wax ju baax li mu leen mën a jariñ temps gàtt lay doon maanaam mooy temps wu rek biñ ciy conscient temps boobu rek la temps bu gàtt gàtt lay doon comme ni melax ni muy taa ni muy nekkee lu gaaw ci ñoom bu ko defee après comme melax bi dem na moo tax alxuraan jëfandikoo baatu abaa alahum maanaam da leen di leeralal waaye leer gu ànd ak tàngoor lay doon moo tax utiliser wul anaara lahum moo tax maanaam waxul ne euh, leer googu noonu euh, kii la euh, waxul ne de leer leer la rek noonu déedéet leer gu ànd ak tàngoor la mooy abaa alahum ah. comme ak këllëg istawqada naaran tamit la wax istawqada naaran falamma adaa lahum tamit la wax mashaw euh, fii maanaam euh, maanaam noonu la tamit maanaam day mel ni ku jël tàkk-tàkk ñoom alxuraan ak sunna mënuñu ko xoolee lu dul ti gis-gisu lu raglu lu tiital comme melax ak dënnu euh, ak comme tàngoor comme tàkk-tàkk ñoom noonu rek lañ ko gisee duñ gis ne leer la voilà waaye bu ñu kiiwee zahaballahu bi nuurihim wa tarakahum fii zulumatin la yubsiruna maanaam sa saa yu nekk dañu koy jël ne bëgg cee sukkandikoo waaye après leer gi nga xam ne mooy jariñe zahaballahu bi nuurihim mooy leer gi jariñe moom daf koy yóbbu waaye lan mooy def tàkk-tàkk bu ci leer gi génnee lan mooy def lëndamaay ak tàngoor mooy def maanaam su ko defee ñoom alquran loolu rek la mën a nekk ci ñoom moo tax exemple bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo fii tamit maanaam mook exemple bële dañoo nuroo maanaam ci ñaari côté yëpp maanaam yeneen alquran ni mu melalee Euh, ki nga xam ne istawqada naaran ak sayyi bi mina samaa'i waaye nag fii zulumaatu wa ra'du wa barqun moo tax ñoom lu ñu def mu ne yaj'aluna asabi'ahum fii azanihim min as-sawa'iqi hazara al-mawt maanaam moo dañuy jël seen loxo yi dugal ko moo tax alxuraan waxul ne seen benn baaraam wala xam nga wala catu baaraam yi waxul anaami la maam seen catu baaraam yi la ñuy dugal déedéet asabi'ahum seen baaraam yi la ñuy jël dugal ko tellement que baaraam xam nga a dugg ci nopp mais ñoom daañu fexe ba dugal ko ci. tellement que bëgguñu maanaam met bu ñu mën a def pour bañ a dégg alxuraan ak sunna pour bañ a dégg lu baax dalañ ko def voilà mais su su kiwee ñu daal di taxawaat voilà mais tàngoor bi rek ka fi def moo tax ngi gis tout le temps ada alahum lay wax ak yu mel noonu wala boog ne euh, iza azlama alayhim qaamu ak yu mel noonu ni ak sawa'iq voilà maanaam xasaral mawt ngir ragal dee parce que pour ñoom Euh, alxuraan ak sunna bi euh, yiñ ciy wax dafay raglu day tiital day nangam nangam dafa metti dafa kii dafa tar dafa lii voilà lii boo ko bëggee topp dootoo dundati maanaam da ngay dee te xaqiqatan loolu yëpp amu ci mais noonu rek la mel maanaam euh, al madinatu culture moo tax yeneen bi sallallahu alayhi waxe ko noonu mu ne tan fii day dàq xabasaha ak maanaam tilim maanaam ak saltem tilim tilimam wa yanfa'u te day sellal tayyibaha la la sell la tey ca moom maanaam day gën a sellal la tey ca moom maanaam noonu rek la mel voilà tàngoor woowu loolu di nuroog tàngoor te muy tàngooru tëgg wi xaqiqatan boo jëlee weñ wala wurus wala xaalis wala yu baax loolu maanaam daf koy bu bu sellee da koy gën a baaxal rek da koy gën a rafetal da koy gën a melaxal rek Madina tamit nit ku baax bu fa nekkee day gën a sell day gën a mel day gën a rafet day gën a sell day gën a teey waaye saay saay bu fa moom day am problème voilà moom moom moom day am problème ah, ah, dégg nga kon ah, loolu tamit day wane ngëneel gi Madina nekk maanaam xadiis bi nañ ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat ci xadis numéro sept mille deux cent neuf sept mille deux cent onze sept mille deux cent seize ak sept mille trois cent vingt-deux Euh, imaamu Muslim inna ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-trois imaamu At-Tirmidhi inna ko xadis numéro trois mille neuf cent vingt imaamu An-Nasa'i inna ko xadis quatre mille cent quatre-vingt-cinq imaamu euh, Ahmad inna ko hadith numéro 14112 14284 14300 14937 15132 15217 ak 15233 kon ñu gis ne euh, imam Malik tamit nag hadith numéro 2593 kon ñu gis ne hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja al-Qazwini rahimallahu al-jamii' la qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathanaa Sulaymaan Euh, ibnu euh, Harb muy al-Azdi al-Washihi rahimahullah mu ne qaala haddathana Shu'ba muy ibnu al-Hajjaj an Ali ibnu Thabit euh, mm-hmm. muy al-Ansari al-Kufi bokk ci ñeenteelu génération ginnaaw na cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abdullah ibnu Yazid muy ibnu Zayd ibnu Husayn al-Ansari Abu Musa dàq di dàqantalam mu bokk ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam moom ci saxaaba yu ndaw yi la bokkoon radiyallahu ta'ala anhu fekkee na xare Hudaybiya naka noonu tamit bay'atu ridwaan maanaam jaayante na ci bay'atu ridwaan radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom mu ne no qaala mu ne sami'tu dégg naa Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu mi sayyidina Zayd uh, ibn uh, Sabit uh, ibn Dahhak al-Ansari radiyallahu ta'ala an-Najjari wa Madinatu Munawwara ala sakina afdalu salatu wasalam gisoon nañ ko mu ne lamma ba nga xamante ne xaraja génn na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ilaa Uhud jëm ci Uhud rajaa ci la dellu naasul ay nit min ashaabi ci sahaaba bi radiyallahu anhum maanaam ñi mu àndalool maanaam euh, ñoom lay gis ne maanaam naafeq Abdullah ibn Ubay nu Salul maanaam mooy moom la leen génne ndax xare Uhud mi ngi amee woon ci euh, ci weeru Shawwal samedi mm-hmm. euh, la woon ci weeru Shawwal ci ñetteelu ak ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bi ñu génnee maanaam presque junni lañu woon waaye Abdullah ibn Zayd ibn bu ibn Ubay ibn Salul maanaam moom moo delloo ceer bi maanaam ba sept cent rek a ci def maanaam te yéeféer yi nekkoon mille maanaam moom moo moo découragé gars yi maanaam naa fekk daa iman loolu la ñuy def voilà maanaam ñoom dañuy ñëw bàyyi ba affaire yi di dox ba nga xamante ne ñu ngi ci yoon bi carrément ñooñu daal di indi benn coow loo xamante ne day tax eh, maanaam ñu bëri bëri wàcce seen loxo daal di non finalement affaire jaru ko parce que coow li dafa bëri ah, genre yooyu après mu daal di jeex maanaam ñu daal ñii ñii toog ba téye seen loxo ñii bàyyi li liñ doon def Eh, ñeneen ñi ci moo tax ñu yeewu suñu amul suñu yeewuwul rek maanaam ñëpp maanaam lépp day daal di yàqu lu tax parce que day am ñenn ñoo xamante ne ñooy indi coow li ñooñu dañuy indi jéem a indi coow li bu ko defee eh, daal di retiré wu après daal di wax ne ñeneen ñi comme affaire dafa bëri coow léegi man fi toll bàyyi naa maanaam ñeneen ñi tamit daal di ne oui c'est vrai que affaire dafa bëri coow xam nga affaire yàlla warul am coow nangam nangam man tamit bàyyi naa ñëpp bàyyi bu ko affaire bi dootul doxati. naafeq yi loolu dafa bokk seen stratégie yi gën a mag yi ñuy utiliser daa iman foo fekk yoon boo xamante ne yoon bu baax la mbooloo boo xamante ne ci yoonu yàlla la ñuy dox daa iman naafeq bu ci duggee noonu lay doxale waaw daa iman maanaam day bëgg indi coow day bëgg indi loo xamante ne nit ñi euh, voilà day indi maanaam du consensus mënu cee am maanaam nit ñi mënu cee d'accord su ko defee moom mu daal di profiter ci loolu daan comme que mbir mi indi demee na nii. deme na nii bon man damay téye sama bopp bàyyi naa parce que affaire yi quand même nangam nangam ñeneen ñi ci def dégg ko daan ne woy c'est vrai yàlla moom ñi ñi dañoo war a ànd ak seen xol bu kii juboo nangam nangam coow waru ci am ñoom tamit ñu bàyyi alors que xamuñu ne dugg nañ ci pax bi nga xamante ne moom la maanaam mooy piège bi nga xam ne mooy ndëgg sërëx bi nga xamante ne moom la leen naa fekk bi tegal yàlla nañ yàlla sàmm loolu moo tax bi mu delloo ci ñoom nee na fa qaalat kuréel gis daa iman même ci biir nit ñu baax ni sax après dañuy indi problème ñun la ñu wax naqtal naqtuluhum dañ leen di rey ñii moom il ñu rey leen parce lii ñuy def nii maanaam dañuy yàq lépp la ñuy yàq waqaalan moo firqatun mbooloo de laa naqtuluhum déedéet buñ leen rey fa nazalat mu daal di wàcc ab aaya bi mooy famaa lakum fil munaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum bimaa kasabu mm-hmm. aturiiduuna an tahdu man adalla Allah famaalakum maam lan moo leen dal ba tax kum lu leen dal ba tax fi munaafiqiina ngeen am ci naafiq yi ngeen nekk ci naafiq yi fi atee ñaari pour yëpp wallaahu te mu yàlla arkasahum delloo na leen bi ma euh, kasabu ca lañ doon fàggu ci lu njëkk mooy ci kéefir gu njëkk gañ nekke woon lu bon lañ nekke woon bu njëkk ba mais ci lañ delluwaat rek dañoo nekk ci mbooloo mu baax ñoom dañ ci ñëw juux ci kese Euh, ca lañ nekkoon avant ca lañ delluwaat rek maanaam dañoo delluwaat ci seen caaxaan yeen daan ne mais lan moo tax yéen ngeen war a diverger ngeen war a wuute seen biir alors que ñoom ci dañoo dellu ca lañ njëkkoon a ne kese aturiduna ndax da ngeen a nam an tahdu ci ngeen gindi man ña a xam ne adallallahu yàlla dana sànk lan lan ngeen bëgg aaya euh, bi moo tax maanaam lii benn la ci li tax mu wàcc ci li ñu wax ne moom moo tax mu wàcc waaye nag borom xam-xam yi wuute na rahmatullah alayhi ci lan moom moo tax mu wàcc mais bii benn la ci dégg nga waaye yëpp daal ala kulli ci loolu lay wër-wërloo mooy masala yu mel nii la mooy naa fekk yoo xamante ne ñoo xam ne gëmuñu dara ñëw dugg ci mbir yi yàq jéem a yàq dem seen yoon wala ñu delluwaat ca lañ nekkoon maanaam comme masalan ñi nga xamante ne dañoo ñëw Madina. dañoo jóge Makka ñëw Madina dem nee Madina waaye fi ñu toll dëkk bi neexul dëkk bi nangaw affaire dafa metti te fii ñun dañoo namm suñu waa kër yi Makka ñu daal delluwaat ba pare bind yeneen bi <laughs> sallallahu alayhi wasallam gëmloo leen ko ne ko ñun ñu ngi ci diine l'islam ba léegi ah ñu ngi ci diine l'islam ba léegi dañoo ñëwul rek voilà voilà voilà maanaam <laughs> gaa yi nag wuutee ci mais ñooñu nan la ñuy def ak moom mais alquran ne jarul ngeen ci wute yéen continuer leen seen yoon dégg nga euh, wa qaala an-nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daanne innaha naka madina tan fii day dàq ar-rijaala góor ñi maanaam mooy am na ci yenn ci riwa Kushmayhani maanaam ad-dajjal moom day dàq dajjal mm-hmm. waaye moo xam dajjal la wala góor ñi ñu bon ñi moom Madina da leen dàq ñoom ñëpp parce que dajjal mooy chefu ñu bon ñi moom mooy ci symboliser euh, moom lañ doon wax jotaay bi wees maanaam xat xat xat mu ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam symboliser maanaam nekk xaatimul anbiya maanaam tëj leen nekk ku ku gën a sell ñëpp moo tax sax xataa ci jamono ji muy feeñ sax maanaam mooy xaatimul wilaaya bi muy ñëw jamono jooju sax lay feeñ mooy yent yàlla Isa alayhi salaam nga xam ne nit ki gën a baax ak moom ak imaam al-Mahdi al-Muntazar jamono ji ñuy feeñ ci la dajjal di feeñ te dajjal liñ ci gis li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wane ak si rawatina xadiis si Tamiimu Daari bi day wane ni moom judduwul comme ñun maanaam moom existence am dafa jiitu comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam existence am ni mu juutoo waaye ah, maanaam mooy ki comme borom xaatimu kaafara moom ci jëbi ñu dóoral ko tampon bi comme yenente bi sallallahu alayhi ni mu amee tampon moom moom voilà mu représenter ki yiis ci nit ñi mais ñi moo tax gaa yu bon yëpp ay taalibeem lañ kama kem ni maanaam kon dajjal day maanaam Madina day dàq dajjal day dàq gaa yu bon yi kama kem ni nga xam ne tan fii noonu lay dàqee annaaru safara xabasal xadiid yi maanaam mbonu weñ weñ bu bon waaw li bon ci weñ ni mu koy génnee tàngal ko lakk ko mu dem voilà te bu génnee partie boobu moo ëpp xet ba pare moo gën a ñaaw ci weñ yal nañu yàlla xam ne xadis bi ma Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro quatre mille euh, cinquante ak quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf Euh, imam Muslim indi na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-quatre imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois mille vingt-huit imam Ahmad indi na ko xadis numéro vingt et un mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf vingt et un mille six cent trente vingt et un mille six cent trente-quatre ak vingt et un mille six cent trente-six kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñett ñoo ko ci indi euh, ñett indi wuñu ko ñett ñu ko indi mooy imam Bukhari imam Muslim ak imam At-Tirmidhi ñett ñu ko indi woon mooy imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ne Euh, baabun bunte ngi nii maanaam buntu bi maanaam comme niñ gis woon ne saa yoo xamante ne dafa wax baabul li muy tekk moom mooy comme fasl la ci biir buntu bële maanaam ab xaaj la ci buntu bële na la loolu nag li nga xamante ne moom la euh, xadis yi di ñëw di euh, xadis bi yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu nii maanaam moom mooy xadisu Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu ak xadisu maanaam ñaari xadis yooyu maanaam yi nga xam ne moom la ñaari xadis Seydina Anas lañ radiyallahu ta'ala benn bu ci nekk dafa am njariñ goo xamante ne moom moo tax maanaam moom la lëkkalool ak buntu bi weesu mm. maanaam te loolu dinañ ko gis insha allahu taala euh, léegi nii insha allah buñ ci duggee mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay haddathana abdullah ibn muhammad al mooy al musnadi mu ne qaala haddathana euh, wahb ibn euh, jarir mooy abul abbas al asdi al utaki di waa basra rahimahullahu taala an mu ne qaala haddathana abi mooy jarir ibn hazim Mm. ibnu Zayd ibnu Abdullah al-Azdi naam al-Ataki rahimahullah ta'ala mooy Abu Nadr al-Jahdami al-Basri rahimahullah mu ne qaala sami'tu mu ne sami'tu qaala sami'tu Yunus muy ibnu Yazid mm. al-Ayli mhm. euh, mu ne an Ibn Shihab muy az-Zuhri an Anas muy Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne allahumma yóbbuwul yàlla mi ci tur yi rafet ak melo yëkkati ci ij'al na nga def bil Madina ci Madina da'fayn ful ñaari ful ni maa la nga xam ne ja'alta moom nga def bi Makka te ci Makka minal barakati ci barke mhm. barke bi nekk Madina yàlla def ko mu fulandi ñaari yoon maanaam barke bi nekk ci Makka maanaam lii nag euh, moo tax maanaam par exemple fuqaha Maliki jàpp ne Makka moo maanaam Medina moo gën Makka waaye loolu comme ni ko jumhur waxe du lay maanaam ngir ne moo gën ci barke loolu mën nañ ko wax maanaam bu dee barke kon ñaari barke yi nekk Makka mu mu nekk Medina moom moo ëpp barke yi nekk Makka mais ci bunt boobu la ko gëne waaye bu ñu xoolee yeneen i bunt am na yeneen i bunt yu nekk yoo xamante ne ngëneel la yu am Makka yoo xamante ne amul Medina masalan Makka fa la ñu ajee mm-hmm. Medina duñ fa ajee par exemple maanaam te Euh, maanaam Makka mooy dëkk mooy mooy néegu yàlla mooy kër yàlla maanaam néegu yàlla baytullahi xaram foofu la ne ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne foofu la xaram bi xaram bi acte yi nga xam ne ñoom ñoo tegu ci acte yi xaramu ma Makka teguwuñ ci ak xaramu acte yi Madina maanaam yooyu yëpp kon ay mbir la yoo xamante ne yuy wane ne quand même Makka moom moo gën te comme borom subhaanahu wa ta'aala ja'ala baytal xaraam qiyaaman linnaas maanaam ne néegu nit ñi li tax sax ñuy mën di continuer di taxaw mooy kaaba gi fi ne bu fi kaaba gi nekkatul àdduna tukki maanaam kon nga gis ne dëkk boobu moom mooy cosaan bi ba pare mooy ummul qura mooy ndey ji dëkk maanaam yooyu yëpp dafa def Makka maanaam nekk yor ngëneel goo xamante ne Madina amu ko waaye nag Madina am na barke yu ca nekk yu nekkul Makka ba pare ngëneel gu am ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekk gi mu fa nekk ba pare mu nekk daarul hijra kër gi nga xamante ne mooy këru gàddaay gi te Makka am ko maanaam yooyu am na maanaam waaye nag mënee futa jël rek ay parti rek ne moo gën ndax nangam loolu amul dalil maanaam loolu du dalil nii kese du dalil buy wane ne alal itlaq moo gën moo gën loo def voilà dégg nga mu ne kon euh, euh, euh, taabaahu maanaam topp na jarir mm-hmm. ibn Hazim topp na ko Usman ibn Umar mooy Usman ibn Umar ibn Faris euh, muy Abu Fir'awn gisoon nañ ko dañ wax moom mooy laqatal Abu Fir'awn mooy laqab bi loolu sax la siiwee waaye dañ ko Abu Muhammad al euh, Abu euh, Abdullah al Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala an Yunus ibn Yazid al Ayli hadith bi imam al Bukhari fii rek la ko indi imaamu muslim euh, dina ko indi xadis numéro mille trois cent soixante-neuf imaamu na ko xadis numéro douze mille quatre cent cinquante et un kon ñu gis ne xadis bi waa euh, boroom saxeex yi dañ ko wéetu wëllif borom sunan yi mm-hmm. maanaam kon ñoom ma waa saxeex rek ñoom ñoo ko indi ci waa sahabu kutubu sitta rahimallahu aljamii léegi nag li nga xam ne moom la lëkkaloo ak ba bële moom mooy ne ni nga xamante ne noonu la Makka maanaam Madina amee barke maanaam te day dàq maanaam ne Madina da day day génne nit ñu bon ñi maanaam kon lu tolloog ngëneel gi nekk ci Madina maanaam lu tolloog noonu noonu lay dàqee nit ñu fa ne maanaam proportionnellement ak ngëneel gu baax maanaam ngëneel ga plus ngëneel gi di gën di ci dëkk bu mën a doon plus nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay ne maanaam ñoom ñoo fay nekk ay barke di nekk ci ñoom mais bu dee ñu ay nit ñu bon lañ nga xam ne yelloowuñ benn barke bu nekk ci ñoom ak leeru borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam dañuy daal daw génn maanaam kon ndax Madina da leen di làq mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddasanaa Qutayba ibn Sa'iid mu ne qaala haddasanaa Ismaa'iil ibn Ja'far muy ibn Abi Kasiir al Ansaari az-Zuraqi muy Abu Ishaaq wala Abu Ibraahiim al Ansaari rahimahullahu ta'aala nekk Baghdaadi Euh, bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génnaar na cent quatre-vingtième année ginnaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam an Humayd mooy at-Tawil euh, an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na iza qadima bu daan jóge min safarin ci tukki fa nazara daal di xool ilaa juduraati ci tabaxi al madinati madina yi awdaa day daa di euh, day daa di labbali rahilatahu li nga xamante ne moom mooy raaxilaam maanaam moom mooy eh, gël gëllemu maanaam waruwaayam da koy labbali maanaam mu gaaw gaaw dugg wa in kaana su nekkee alaa dabbatin ci eh, dabba xarrakaha da koy gën a yëngal maanaam nu mu gën a gaaw min hubbiha ngir sopp bu mu sopp Madina maanaam kon loolu mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam maanaam bëgg gi mu bëgg Madina loolu dafa jox Madina ngëneel bu rëy gu ci nekk te loolu nag moom mooy tax ñëpp ñi nga xamante ne bëgguñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy kon ay nit ñu bon lañ ñoo ba dañu bëgg génn Madina maanaam ñoom ñoom duñ ko bëgg dugg naam ni yent sax bi sawaree dugg maanaam ngir ne moom mooy incarnation ku baax te Madina daa baax Madina li ko sellal yëpp yenent bi la sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi ki tax ma Madina sellal moo tax Madina baax bu moo bu gaay bu bu ñeneen ñi moom bëgguñu loolu Euh, ko xadis bi gisoon nañ ko euh, hmm. imam al-Bukhari indi woon na ko xadis numéro mille huit cent deux hmm. fii la ko mujjee indi maanaam xadis bi ñaar yoon la ko imam al-Bukhari indi mooy booba ak bii jeex na hmm. euh, imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro trois mille quatre cent quarante et un imam Ahmad indi na ko xadis numéro douze mille six cent dix-neuf ak douze mille six cent vingt-trois kon ñu gis ne xadis bi ci waa ashaabu kutubu sitta ñaara ko indi mooy imam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja ñëpp ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabu karaahiyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tu'ala al-Madina baabu buntu karahiyati sibuk annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam an tara ci ñuy gentloo almadinat madina maanaam génn bàyyi ko maanaam bàyyi dëkk bi ne gént kenn newu fa loolu bañ gim ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bañ lool lay wax mi mu ne qaala bil isnaadi muttasil fil kitaabi haddathana ibn salaam mooy muhammad ibn salaam al-bikandi mu ne qaala akhbarana al Fazariyu muy Marwan ibn Muawiyata Abu Abdullah al-Farazi al-Kufi euh, summa al-Makki summa ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala maanaam euh, moom mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Humayd at-Tawil an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala araada namoon na Banu Salama maanaam kuréel gi waa mën ci waa Madina lañ an yatahawwalu ci ñu toxu ilaa qurbil masjid yi ba ci gën a jege jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye maam li ñu bëggoon mooy ñu ñëw gën a jege jumaa ji hmm. waaye fa kariha musib rasulullah sallallahu alayhi wasallam an toora ci ñu gental al madinatu madina hmm. voilà maanaam day bañ benn koñ ci koñu madina yi gent dootul amati kenn ku fa nekk hmm. maanaam kon bu boobaa dëkk bi yëpp lay bañ maanaam ngir ne loolu su amee léegi dëkk bi yëpp ñekki-jekk ku ku neex bëgg daaji tuxu rek dem dëkk ji feneen mm-hmm. moo tax waqaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yaa bani salama ye waaw yéen waa banu salama ala tahtasibuna xanaa doo leen wut e, maanaam doo leen sàkku e, payug yàlla jaamu yàlla ci asaarakum seen i jeexital mm-hmm. maanaam mooy seen gi boo leen dee jéggi mooy distance bi ngeen di ne ak Makka ak ak jumaa ji mm-hmm. lu fait que ngeen di dox di dem ci juma jumaa ji maanaam temps boobu lu le fait ngeen ciy dox mooy jeexitalu tànk yi asar yi bu loolu lay teg mooy jeexitalu tànk yi mm-hmm. maanaam mooy ne lan tànk boo jéggi am tiyaaba mm-hmm. kon wut leen euh, tiyaaba ci loolu maanaam lu leen teree def loolu maanaam mooy da na a jox or wax rek maanaam voilà fa aqaamu ñu daal di toog ñu daal di taxaw maanaam ñu daal di sax foofu daal ne ah suñu xaar leen ñu di dekk ñu toogaat voilà ñu bañ a jég gën jege ñu daal di toogaat li ci yéen bi sallallahu loolu la wax maanaam te li tax li tax mu mu mu orienté leen ci loolu moom mooy day bañ dëkk bi génn te loolu tam beneen mbir la bu am solo maanaam mooy boo euh, maanaam gént ñëpp gént dëkk yi ku nekk maanaam gént dem rek dajoo fenn loolu du du objectif bi kenn ku ci nekk fi nga nekk te xam ne mën nga faa nekk jaamu fa yàlla te it mën ngeen faa defar loo xamante ne dana tax l'islam jëm kanam maanaam toog leen foofu ngeen defar ko mais bul mais bu ku nekk nekk naa ah, non man xam naa damay dem Makka quoi ki jëlee ne non man finalement man lan mooy xew muy dëkk yi ngeen di jóge te dëkk yooyu da ngeen a jàpp ne doxul doxu ba mais toog leen fa ngeen defar fa l'islam maanaam loolu mooy li mm-hmm. mais bu ku nekk demee. maanaam ñeneen ñi di ñëw du ñu mën a euh, samp lu baax mm-hmm. wala boo dinañ am jafe-jafe pour samp dara mm-hmm. ñi nga xam ne nag ñoom la yàlla nattoon ñoom ñoo fa jiitu ñoom ñoo war a defar ñoo war a tàmbalee defar mm-hmm. ku leen ñëw fekk leen xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah taala indiwoon na ko xadis numéro six cent euh, cinquante cinq gisoon nañ ko euh, ci kitaabul azan baabu ihtisaabul ajar asar gisoon nañ tamit maanaam imam Ibn Maaja imam Ibn Maaja tamit indi na ko xadis fii tamit imam Bukhari fii la ko mujjee indi tamit xadis bi euh, imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 784 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 12033 ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñaar ko indi mooy imam Bukhari ak imam Ibn Maaja amma imam Muslim imam Abu Dawud imam Tirmidhi ak imam Nasaa'i ñoom ko ci rahimallahu al-jamii mu ne baabun bunta ngi nii maanaam loo xamante ne kon day taxaw taxawaayu saflu ci mhm. euh, buntu bi nga xamante ne moom moo ci tegu euh, te moom mooy lan moo war a tax ba dina kenn waru ko gàddaay maanaam loolu lay leeral maanaam xadiis yi ci ñëw mhm. day wane lan moo war a tax ba ngë Medina maanaam ay ngëneel yu war a mën a xëcc nit ci ne non kon nag bu ma fi nekk maanaam waruma waruma. waruma koo gental maanaam damaa war a fexe ba nekk fi mooy eh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddasanaa eh, Musaddad muy ibn Musarhad mu ne qaala haddasanaa Yahya Yahya mu an Yahya muy ibn Sa'id al-Qattaan mu ne an Ubaydullah ibn Umar muy al-Umari mu ne an Xubayb ibn Abdurrahmaan moom gis na ibn Abdullah ibn eh, voilà al-Ansaari al-Khazraji an Hafs ibn Aasim muy al-Umari an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa qaala moom mu ne maa li nga xamante ne bay na moo nekk diggante bayti sama néeg muy kër këram gii këram gi wa mimbar yi ak sama mimbar bi rawdatun tool la min riyadul jannati ci toolu àjjana yi tool la ci toolu àjjana yi maanaam mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam këram maanaam néegam ak fi nga xamante ne moom mooy fi mimbar bi ne ñaari place yooyu foofu noonu foofu moom ak raw raw maanaam tool la bu nekk àjjana maanaam moom mooy ne maanaa yu la mën na nekk ne tool la maanaam moom ci jëmmi boppam ngir ne euh, place boobu bu keroog maanaam bu aj bu nit ñi bu àllaaxira jotee place bi ci boppam day nekk day dañ koy déplacer mu nekk biir àjjana wala boog ñu ne tool la boo xamante ne li nga xamante ne moom moo am àjjana ci barke ak ngëneel mu ngi ci wala book ñu ne place la boo xamante ne euh, ngëneeli àjjana yi wala boog leer yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci àjjana ñu ngi ci place bi et wala boog ñu ne place la boo xamante ne euh, la fa nekk ñëpp wala ña fa ne wala ña fay toog ña koy fréquenter. ñooñu seen bopp ay nitu aljana lañ ak lu ci mën ci xew tool la ci toolu aljana yi voilà wa mi wa minbari te sama minbar bi sax xaw xawdi mi ngi ci kaw sama xawdu lii tamit day wane ne monde zahir bi dafa am lëkkaloo ak monde baatin bi maanaam monde zahir bi mën na am loo xamante ne dañ koy gis nii ci zahir ne lii raw maanaam lii ab jumaa la wala pàkk la waaye ci baatin mooy aljana la bokk Mm-hmm. mimbaram fi mu nekk nii mooy lii ñu gis nii ñu ne mimbar la day moom mi ngi nii waaye ci baatin mu ne ci xawdu bi la ne maanaam mbalak mbalka yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fa xam ne fa la lépp balloo lépp fa lay ballee la parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam foofu noonu fa la tasaaroo xéewal yi tasaaroo ngëneel yi tasaaroo nit ñu baax ñépp ci leer googu la ñu juddoo muy leer gi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon tasaare à partir de minbar boobu maanaam kon euh, muy kawsara ba daf bokk ci maanaay kawsar mooy bëri bi xeet bi bëri ah nekk ci lu baax ba pare bëri yiw te loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam nim dëgg la ni xaw do maanaam euh, minbaram boobu fa la lépp di départ maanaam loolu tamit euh, te bu dee ci baatin mooy ne moom maanaam mimbar bi moo nekk nii ci ba zahir mais baatin moom mooy fan ci mbalka bi place mbalka bi la ne euh, naka noonu comme tool comme euh, diggante boobu nga xam te ne ci zahir jumaa ngay gis pàkk ngay gis alors que ci baatin àjjana la ne voilà xadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ah, ah, indi woon na ko xadis numéro mille cent quatre-vingt-seize dinañ ko gisaat nag xadis numéro six mille cinq cent quatre-vingt-huit ak sept mille trois cent trente-cinq imam Muslim na ko xadis numéro mille trois cent quatre-vingt-onze imam Tirmidhi na ko xadis numéro trois mille neuf cent quinze ak trois mille neuf cent seize imaamu Malik indi na ko xadis numéro cinq cent vingt-huit imam Ahmad indi na ko lu bari kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi ñoo ko indi amma imam Abu Dawud imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu al-jami' mu ne wa qaala bil-isnaad al-muttasil fi kitaab li haddathanaa Ubaydullah ibn Isma'il te moom mooy al-Hubari mooy al-Qurashi Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala fa bokk ci fukkeel génération bi génn na deux cent cinquante ma ne ginnaaw ga daal di sala sala mu ne qaala haddathanaa uh, Abu Usaama te moom mooy Hammad ibn Usaama ibn Zayd uh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne an Hisham te moom mooy ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwam an abi mu jëlee ci baayam muy Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat moom nee na lamma ba nga xam ne na qadima ñëw na rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam madinata madina waaye ka dafa feebar maanaam bopp bi metti abubakar aw bilal ak bilal fa kaana mu nekkoon abubakar radiyallahu ta'ala anhu iza akhadhahu su ko iza soo xamante ne akhadhahu jàppoon na ko al xumma maanaam tàngooru yaram maanaam feebar yaqulu day wax kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraki na'lihi mhm. wa ka ah, maanaam moom noonu la daan waye maanaam ah, kullu mri'in képp koo xamante ne ak cam la rek musabbahun euh, mi ngi euh, xëy maanaam di ci maanaam fii ahlihi maam bi muy xëy mu ngi ci ci xëy ci njabootam wal mawtu te fekk nag dee adna moo gën a jege min shiraki ci euh, shiraki na alayhi moom mooy semel bi mooy mm-hmm. ronu dàll bi maanaam nit ki mi ngi xëy ci njabootam mais dee euh, mu gën a jege euh, dàll bi maanaam fi muy dëgg tànk dàll bi voilà bu dee wolof moom bakkanu dàll lay wax rek maanaam bakkanu caraxam maanaam mooy bu soolee dàll carax bakkan maanaam fii bakkan bi noonu loolu lay wax mu ne wakkaani te nekk na Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu iza uqli'a soo suñ suñ suñ rotti anhu ci moom alxumma mitit maanaam mitit tàngoor gi yar faw day yëkkati aqiratahu kàddoom sha'ri hal abi tanna laylatan biwaadin wa hawli id wa jalilu mm-hmm. wa hal aridan yawman miyaaha majannatin wa hal yabduwan lii shaamatun wa tafilu euh, maanaam moom euh, Seydina euh, Bilal radiyallahu ta'ala anhu moom loolu la daan way mu ne alaa layta alaa waawe layta shari aka neexoon hal abi tan na ndax fanaan waay laylatan ak guddi maanaam ndax mën mën naa fanaanati guddi bi waa ci xur woo xam ne xur wii xur wi waxaw lii te fekk mi ngi may war rek isxirun ay ay ay xànc ah ah wajalilu maanaam ak mbir yi yii wala mbir rëy yi waxal ndax ari ari dan dana rot yawman bés miyaa wala dana dal miyaa yawman bés miyaa xama jannatin mooy euh, ndox yi nga xamante ne ay ndox yu soppeeku la wala ndox yoo xamante ne euh, day day dinañ dinañ ko gis léegi baat boobu maanaam ndox moo xamante ne ndox mu tuuti la bu bu bal la maanaam di di di ndox mu tuuti muy ball la waxal yabdu wan ndax dana feeñ lii ñeel ma saamatun euh, watafilu maam ñaari doju Makka lañ maanaam ndax danañ danaa leen gisati waaw maanaam mooy eh, man day instant bi fii ma nekk dëkk dëkk bi eh, dëkk bii nga xamante ne fii li fi nekk nii rek la mel maanaam mooy ay xànca fi nekk ay waaw daal ñoo fi nekk dëkk bii nga xamante ne bariwul lu fi nekk lu dul ngelaw lii fi ne nga xamante ne bu la duggee nga feebar wala ndox mi nga xamante ne ndox mi day joxe feebar maanaam mooy ne ñoom bi ñu demee Medina bi ñu duggee Medina feebar yooyu da leen doon dal maanaam feebar bi yeneen bi maanaam bi nekkoon Medina maanaam da da doon dal saxaaba yi ci njàlbéen bi loolu tax mu ne xaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne allahumma yow buur yàlla mi ci tur bi rafet yi yëkkati ko Kil'aan rëbbal Shaybata ibn Rabi'a wa Utbata ibn Rabi'a wa Umayyata ibn Khalaf mooy ñii ñëpp ak Umayyata ibn Khalaf hmm. ñoom ñi ngir kamaa akhrajuna kenn mi nga xam ne ñoom ñoo ñu génne woon min ardina ci suñu suuf ilaa ardil waba'i ci suuf su feebar hmm. suuf si nga xamante ne ku fi ñëw feebar hmm. ñoom ñoom ñu génnee ñu fa seen si suuf si indi ñu fii nii maanaam kon yenn ci saa sax moom loolu day day mais lii. Euh, yeneen bi moo ko sañ hmm. comme ni ñu ko xam ne maanaam mais euh, euh, rëbb nit ci jëmmam loolu mënoon mënta maanaam daganul maanaam ndax xamoo ndax dina tuub wala du tuub doo dugg ci lislaam waa walla déet ah Seydina Bilal moo ko wax waaw Seydina laal moo ko wax radiyallahu summa qaala rasulullah topp ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yi habib naa habib sopp loola ilayna jëm ci ñun almadinata madina mm-hmm. ka hubbina kem nañu soppee makkata makka aw ashadda wala lu tar wala mu gën a tar allahumma yow buur yàlla mi ci tur rafet rek ma lay yëkkati ko barik la naa yàlla barke la ñu fii saa ay naa ci ñu saa mm-hmm. wa fii muddinaa suñu mudd mm-hmm. wa saxeex la naa wa saxeexaa te nga wéralal ñu ko la naa ñaan wanqul te nga toxal xummaaha feebar gii xamante ne moo nekk madina ngelaw lii ak euh, suuf ndox mi ni mel ba tax ku fi ñëw feebar nga yóbbu ko ilal jox fa ba ca jox fa mu génn ba ca jox fa maanaam mu bañ a desati Madina dégg nga qaalat soxna Aysa radiyallahu anha ne wa qadimna te ñëw nañ maanaam euh, euh, maanaam kon lii day maanaam fee ñaan ji moom moo tax imaam Buxaari ko maanaam mooy le fait dëkk bi maanaam ànd ak ne métti na ànd ak coono gi mi ngi fi ànd ak feebar yaa ngi maanaam ak yëpp maanaam buggul nit ñi génn malgré loolu maanaam daf nit ñoom ñoom malgré loolu def nañ fa waaye nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñaan na loolu yëpp toxu maanaam bañ a defe ci Madina moo tax boobu la ko gis ba nga xam ne mbas du fa dugg sax foofu dégg nga wa qadimna mu ne ñëw nañu al madinata madina wa hiya moom mooy aw awda'ul ard ardillah mooy fi gën a dàq joxe feebar ci suufa si yàlla mais après dafa jeex bi ñuy ñëw ñoom noonu la meloon xaalat mu ne nee na fa kaana nekkoon na nag bot xaano mooy ci Madina suufas Madina si yeddir yi daan daw najlan maanaam ndox moo xamante ne ndox mi bu daan génn da daan day soppeeku maanaam day génn génn ngoo xamante ne comme que suuf dafa bëriwul ndox mi tuuti la maanaam day gaaw a soppeeku te di dajeeg ay yenn xeetu microbe yoo xamante ne wala sobe yoo xamante ne maam da daal indi feebar moo tax mu ne taan yi lim ci namm mooy maa an aajinan mooy ndox moo xamante ne tuuti tuuti tuuti lay génn voilà par tuuti la daan génn maanaam loolu moom moo tax mu daan gaaw a soppeeku tamit parce que ndox mi bu fekkente ne teen yi ndox yi dafa bëri du gaaw a soppeeku mais ndox mi bu dee dafa tuuti nga xam ne boo ci boo boo tànkee rek après part tuuti muy génnaat yëkkati ko waat bu boobaa loolu bu tagee tuuti rek da ngay gis day day day gaaw a soppeeku euh, dégg nga xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro trois mille neuf cent vingt-six cinq mille six cent cinquante-quatre cinq mille six cent soixante-dix-sept ak six mille trois cent euh, ko xadis numéro mille trois cent soixante-seize imam Malik na xadis numéro deux mille imam Ahmad indi na ko xadis numéro vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-huit vingt-quatre mille trois cent soixante vingt-cinq mille huit cent cinquante-six vingt-six mille trente ak vingt-six mille deux cent quarante kon ñu gis ne xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta borom saxiix rek ñoom ñoo ko indi wa amma waa ashaabu sunan ñoom tamit indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil-isnaadil muttasil fii awwalil kitaab ilayhi haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr ibn Abdullah ibn Bukayr wa qaala haddathanaa Layth ibn Sa'd an euh, Xaalid ibn Yaziid te moom mooy al-Jumhi Abu Abdirrahiim al-Jumhi mu ne an Euh, Sa'id ibn Abi Hilal euh, mooy al-Laythi Abul Ala al-Misri mu naan Zayd ibn Aslam muy waa Madina an abihi mu jëlee ci baayam ci muy Aslam an Umar muy Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom nee na allahumma yow buur yàlla miskor yi rafet ma la yëkkati ko yér suq nii wërsëgal ma shahadata maanaam shahadatan ak maanaam ak génn àdduna nekk shahid maanaam martyr fi sabilik ci sa yoon waj'al te nga def mawti sama génn àdduna fii baladi ci dëkku rasulika sa euh, yenente sallallahu alayhi wasallam te loolu mbir la moo xamante ne bur mu tumuranke la mm-hmm. ñaar yooyu yëpp daje mooy nekk shahid ndax Madina kenn mënu faa xeex mm-hmm. xaram la ba pare en même temps mu nekk shahid mm-hmm. dégg nga waaye borom subhaanahu wa ta'ala wërsëgalal na ko mu ne wa qaala ibnu euh, Zuray' moom mooy Yazid ibnu Zuray' rayhaan al-Basra an euh, Rawh ibn al-Qasim muy at-Tamimi al-Anbari Abu Ghiyath an Zayd an Yazid ibnu Aslam ah, an Zayd ibnu Aslam muy waa Madina an ummihi mu jëlee ci yaayam ah, euh, an maanaam yaayam muy an muy um um ummu Aslam comme niñ koy waxe an Hafsata muy Hafsata bintu Umar maanaam muy soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhuma na qalat ah, sametu dégg naa Omar radiyallahu ta'ala anhu dégg naa Seydina Omar wax radiyallahu anhu nahwahu lu mel noonu maanaam kon du baayu aslam rek moo ko déggee ci du du aslam kese moo ko déggee ci Seydina Omar mm-hmm. mais ah, Ummu Zayd mm-hmm. Ummu Zayd dégg na ko ci seet Sayyida Hafsa radiyallahu anha moom mu jële ko ci Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne nahwahu lu mel noonu wa qaala ah, Hisham muy ibnu Saad al-Madani muy Abu Abbad euh, al-Madani al-Qurashi bokk ci juróom-ñaareelu génération bi euh, génn adduna ci 159 jàpp 160 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, an Zayd moom mooy ibnu Aslam an abihi muy Aslam an Hafsa mu dégg tamit ci soxna Hafsa radiyallahu anha qaala sami'tu dégg naa Umar sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam ne dégg na ci moom xadis bi maanaam xadis bi tamit moom al-Bukhari rahimahullah rek ko solo te fii rek la ko solowee ci waa moom rek ko solo ci waa Samb Koutouou Sitta naam imaamu Malik solo na ko ci hadith numéro 1331 maanaam kon ñu gis ne hadith bi tamit euh, day tegtale li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam gëneelu Madina maanaam te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam lii tamit li tax maanaam imam Al-Bukhârî moom la tëjee tamit ngir wane ne ku mën a génnee àdduna comme li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Madina na nga ko eggee tamit maanaam mu tëjee ko ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu aj ci wàllu kii ziyaara Madina maanaam mu tëjee ko loolu maanaam ngir wane gëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu yëpp maanaam génn àdduna Madina voilà dëkk euh, dëkk Madina ah ak tamit mujj gu rafet mais képp koo xamante ne da ngaa fonk lii ñuy wax ci aj yëpp ba fii ak yi ci wër-wërloo yëpp da nga da am mujj gu rafet da am mujj gu rafet maanaam yooyu yëpp. nga gis mu junjaale ko ci euh, buntu boobu maanaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na xaatima bunt maanaam liy tëj mu ne euh, tudd li ñuy wax ci ngëneelu Madina am na ñaar fukki xadiis ak juróom-benn yoo xamante ne mu'allaq yi ñeent la yi ci baamu ci fii ak ci yi weesu yëpp juróom-ñeent la li nga xam ne moom rek la fii jagoo juróom-ñaari xadiis la ah maanaam euh, wala boog fukk ak juróom-ñaar la te imaamu Muslim dëppoo ci solo xadis yëpp ba mu def xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu bi muy wax ci waaw ak banu xarit xaarisa ak xadis Seydina Abu Bakr bi radiyallahu anhu bi muy wax ci dajjaal day dugg ba mu des Madina ak euh, te am na ay asar yoo xam ne benn rek la muy asar Seydina Omar bi bi nga xamante ne moom la jeexale voilà euh, boobu indi na ko ci jokkaloo indi na ko tamit mu nekk mu àllaq am na walla mu ne voilà comme li ñu wax léegi ne daf ciy junj ci xosnul xaatima maanaam mujj gu rafet mm. euh, ñu ngi ñaan yàlla ñun tamit fa nas allaha taala an yaxtima lana bil husna wa an yu'ina ala xatmi hadha ash-sharh wa yarfa'una bihi ila al-mahall al-asna innahu ala kulli shay'in qadir ñun tamit ñu wax loolu yàlla nañu yàlla euh, may ñu ñaan yàlla borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu maanaam mujj gu rafet voilà mu jeexalal ñu suñu maanaam euh, lii ñu nekke ak it suñu dund yëpp mu jeexal ko ci nu rafet ni mu gën a rafete ni mu gën a kawee mu dimbaliñ ci ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mu yëkkati ñu maanaam ci place nga xam ne ñooy gën a kawe moom day am na sañ-sañ man man ci lépp nañ yàlla may tam bokk ci ñi nga xamante ne euh, lépp loo xamante ne maanaam maanaam gëddu Madina dañ ko koy jox waaye tamit dañuy jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëdd gi nga xamante ne moom la yelloo maanaam jullit ni nga xam ne noonu la war a xoolee yonent bi sallallahu alayhi ak gëm ko war a ko war a bëgg ko war a sopp yàlla ko yàlla may ñu teg suñu tànk ci li nga xamante ne moom mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci yàlla sañ na ko mën na ko